matin dañu déposé bi ñuy wàcc rek dañu wàcc di dox suñu buntu kër la ci lañ gis waa ji di wàcc di yooyu loolu doy na bu boobaa ñu ne kon yow diw dañ koy ne ko yow jeex na loolu preuve la ñaari seede waaw ñoo xam ne ñu wóor lañu du kàcc kat te libre lañu devant le juge euh, léegi bu kenn ki nee nag non mais doonul woon non doonul woon diwan ah. keneen ki ne ko si si moom la yow xanaa da nga dul xanaa da ngaa waaw ah, non man fooguma ne moom la bu boobaa waa ji duñ ko def dara parce que ñaari seede yi kenn ki dafa si ki sàkka ci moom la walla déedéet waaw loolu subha da cee am te nag tudra'ul xuduudu bi shubuhaat dañuy fenqal li nga xam ne bañ a appliquer li nga xam ne mooy pen yi bu dee ne ay lënt lënt dafa dugg voilà waaw loolu loolu loolu mooy première bi nga xam ne ci lañuy saxale ne diw sàcc na mooy ñaari seede yoo xam ne ay jullit lañuy doon yu wóor te nekk ñoo xam ne ñu libre lañ ay góor lañuy doon deuxième bi nag lii nag xeetu yonent mi alayhi salaatu salaam yépp ci d'accord ñoo ci dëppoo ko ne lii la mooy deux seede moom yu wóor buñ ne gis nañ diw muy sàcc muy jël ci poosuwaay ji muy génne néegu jàmbur di génne ay bagages di dem loolu jeex na loolu preuve la beneen bi nag mooy al iqraar waa ji ñëw ne maa sàcc waaw ci loo xam ne da koo def ci sagoom kenn forcé ko te kenn dóoru ko te kenn tëju ko ngir mu ko on va le forcer à avouer loolu moom l'islam xamul loolu waaw parce que man na avouer mooy la yonent ma lay saab waxoon rek keroog gazwatu Badr bi saxaaba yi radiyallahu jàppee benn jaam ci waa jaamu Quraysh yi di ko dóor buñ ko dóoree na ko ana waa Quraysh fa fekk dafa ñëw ne leen Quraysh mu ngi ci ginnaaw montagne bii comme que ñoom bëgguñu woonu xeex <laughs> njëgg mi lañ doon jëlsi waa ji ñu jàpp ko mu ne leen Quraysh ñoo ma yónni ndox mu ngi ci ginnaaw fii armee bi ñu yor bu waxee lool gaa yi duma ko ne waxoo dëgg ah buñ ko dóoree ba ba dóor yi metti mu ne waaw kon Quraysh newu fi ah fekk yonent ma lay saa saam di julli li mu mu ne leen mais bàyyi leen kii yéena bu leen waxee dëgg ngeen dóor ko bu leen waxee lu dul noonu ngeen bàyyi ko Quraysh ngi fii wax na dëgg woo ko mu ñëw mu laaj ko ne ko ñaata gëléem lañuy rey lañuy loj par mu wax ko wax ko li kii mu wax nombre li ñu doon ci loolu ñaati gëléem lañuy rendi par jour la ñuy lot par jour mu xam ne kon tant de personnes lañu waaw mooy force il faut hein mu nekk koo xam ne kenn menacé wuñu ko bu ñu yëgee ne bu dee ne dafa avoué ndekete dañ koo menacé woon juge bi reconnaître après que dañ koo menacé woon pour. lui faire cracher ses ses ses ses ses bu boobaa ça ne sera pas pris en compte boobu aveu moom kenn du ko jël en compte dañ koy daaneel voilà waaw hein moo tax dañuy nettali naan <laughs> boo demee ci musannaf bu imaam ibn abi shayba radiyallahu ta'ala anhu seyna omar radiyallahu anhu dañ ko nil benn sàcc sàcc bi daal di reconnaître ne moom la hein seyna omar xool waa ji ne man daal maa ngi gis loxo nit koo xam ne niroowuma loxo sàcc de kii ngeen mëndil foogu ma ne mooy sàcc bi foogu ma ne sàcckat la waa ji ne maa ngi ci yàlla man duma sàcc waaye dañ ma ñoom ñii ñoom ñoom biñ may indi lañu ma gësëm daldi may teg pression moo tax ma ñëw bi ma ñëwee man ne la damaa sàcc mais man waat naa ci yàlla ne sàccu mu ne bàyyi leen ko mu dem te daggul loxoom mm-hmm. Mm-hmm. loolu la kon nag lave bi nga xamante ne nii moom lañ naan ummul barahin la mère des preuves ça dépend te dañuy xool waaye est-ce que ci temps de lucidité la ko wax est-ce que màndiwul est-ce que newul ci pression wala est-ce que menacé wuñu ko yooyu yépp juge bi day xool contexte boobu bu gisee waa ji di xaw mel ni kuy lox nii di kii di wax mën a ko defal nànk bu dee am na ñu nekk ci wetam mu fexe dégager leen parce que ñooñu fekk ñu ngi fi mën naa tax muy reconnaître ndeke gaa yooyu ñoo koy menacé ba xam waane réellement est-ce que moom la walla déet est-ce que amul pression bu muy subir pour reconnaître loo xam ne keneen a ko def mais pour pour se cacher mu ne waa ji yow reconnaître la gis nga buur boo reconnaître xam nga yow dagg lox rek lañuy def mais gis nga boo reconnaître on va te tuer dañ lay rey bu ñu xamee loolu dañuy neenal affaire boobu léegi kon loolu mooy yi nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne nii mooy al iqraar ak al bayina lool ci kaw loolu lañuy saxalee ni nit sàcc na preuve wala mu ne maa def ci loo xam ne amul pression amul dara voilà léegi nag ah mu des benn laaj am na benn laaj bu bu boo xam ne Eh, bu am solo la boo xam ne ñenn ñi ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy eh, mais indice yi moom du preuve luy indice mooy buñ amee ay mandarga yu bari yuy wane ne waa ji moom moo sàcc mais est-ce que loolu day dal loolu day doy dañ koy mën a boole ci comme bàyyi na comme preuve ak li nga xam ne mooy lave ba man cee dagg loxo waa ji hmm? waaw yow ah non yow non yow. est-ce que mën ngaa leeral li nga wax parce que on n'a pas bien compris quoi ñu ne par exemple mu am benn waay boo xam ne dañ koo sàccal hein hein cinquante mille francs CFA mu ñëw porter plainte wax ko juge bi plainte bi juge ñu def ay enquête def ay recherche fekk cinquante mille francs yi te moom daneen cinquante mille francs yooyu ay ay coupure de dix mille la yoo xam ne maa leen rangale takk nag benn euh, kii élastique boo xam ne bu vert la ñu dem kër jàmbur benn waay bu ñuy soupçonné fekk fa affaire ba foofu këram som bi billet yi ni mu ko waxe ak der bu verte élastique bu verte biñ ko takk yakfi hada li yuqiima alxaddu alay est-ce day dor ngir day doy ngir ñu jël peine bi daal di koy dóor waaj loolu mooy laaj bi est-ce que day doy ngir ñu jël peine bi daal di koy dóor waa ji c'est ça la vraie question foog naa bu ma juumul laaj bi ki leer na mooy leer na loolu en fait boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute hein li ëpp ci ñoom jumhur la majorité des des des fuqaha dañ ne non xar yi na kese moom doyul mooy indice signe buy wane ne diwa sàcc kese signe signe loolu doyul sàcc daal ngir ñu mën a dag ne waa ji moo sàcc dagg loxoom teg ko pen bi fokk muy koo xam ne dafa avoué walla mu nekk dafa am ñaari seede yu ñëw ne gis nañ ko muy sàcc voilà mu am nag ñoo xam ne comme comme imam Ibn al-Qayyim moom bokk de ci ñi nga xam dañ ne si indice yi moom léeg-léeg bu leer indice la yoo xam ne c'est irréfutable le seenug leer dafa jéggi dayo hein am na sax nu muy demee ne moo gën a dëgër fopp li nga xam ne mooy waa ju ñëw ne maa def wala ay wala ñoo xam ne dañoo ñëw seede ne diw ak diw moo def wala non kii preuve preuve moo gën leer preuve ak li nga xam ne mooy aveu mais mais lii nag euh, taxaw leen waa jumhur ne loolu man da nekk loolu doyul ñu ne leen mais eh, boroom cinquante mille francs yi moom li mu décrire mais loolu même chose loolu lañ fekk kër waa ji la mais parce que parce que dafa am possibilité am na que ne waa ji ab noonam moo ko sàcc def ko fa benn xaritam bu ko bëgg a tuumaal mais est-ce que loolu possible na wala possibleul répondez est-ce que nit nit ak bu bañee nit wala mu bëggal ko lor est-ce que parewul ngir def sax lu gën a rëy lool ah ñaata yoon ngay dégg nit ñoo xam ne def li ñuy def tuumaal ko nit ndax bëgg leen a yàqal wala dara xew ñu tuumaal nit ñeme cee waat ne diw la wala ñoom ñu def waat ñemee waat ne du ñoom ba ñu nar a jàpp ñeneen. ay innocent yu def leen ay coupable alors que le coupable mu ngi fii di nier mais répondez est-ce que nit mënula sàcc loolu dem këram def ko fa ngir confondre waa ji bu ko defee buñ ko kiiwee ñu ne ah mu ngi nii lii wane ne moo sàcc mooy ne mbir yi mu ngi këram ñu fekk ko këram loolu man da ne man naa nekk foog nag possibilité yooyu mu ngi am kon ci kaw ne trouvé nañ ko këram rek manuñ ko ne dañuy dagg loxoom le mooy ne leer na mën am man nañ dañ koy laaj bien sûr mais diw alal ji nan la cinquante mille yi nii nan la ñëwee sa kër bu nee billaahi wallaahi watallaahi dumaa ko fi indi de mais dañ koy bàyyi mais doone parce que ñi ne xarina bi mooy dañ naan mais de toute façon comme que mu ngi fi te amul possibilité keneen indi ko fi kon moom la mais sauf que fee am na loo xam ne moom du na dafa leer am na tamit beneen qarina xaar xaar am na beneen qarina na la <laughs> boo xam ne imaam Ibn al-Qayyim en fait loolu la wax ngir défendre wax jooju que ne si na bu dee dafa leer naññ loolu ba dëgër loolu day day tolloog lële wala sax mu gën a dëgër ava wala preuve mooy ñaar ñu ñëw di seede ne waaye ñun seede nañ ne diw gis nañ ko mu ngi sàcc mu ne mais bu ñu fekkee comme si ñu fekk alal ji réer gi ñu sàcc ci loxoy waa ji ñuy tuumaal hein moom mu ne lii moo gi wa hadihi qarinatun al qarina aqwa min al bayina wal iqrar waaye xam ngeen ne indice bu toll nii mooy yow alal ji réer ñu fekk la nga koy baatre wala nga yor ko sa loxo mu ne mais loolu moom doy na te moo gën leer preuve lii moom mooy preuve preuve bi quoi xam nga mooy indice la ndax preuve il faut mu nekk gaa yi la gaa yi seede dañu laa gis ngay jël mbir mi lool na de du ne rek gis naa ko muy génn di dem moo tax exemple bi ma la joxoon sànq gars yi dañ ne ñoom dañoo dajeeg moom ci buntu kër gi muy génn ci ci kër waa ji di wàcc di yépp ci biir oto ay ordinateur ak yooyu mooy gis nañ ko muy jël di dugal alors que bu dee xar yi nag mooy waa ji man la taxaw ne man maa ko gis ba mu koy jël dañoo fekk daal alal ji ci loxoom cinquante mille yi ñu la waxoon exemple boobu ñu fekk ko ci loxo benn waay te ñu ngi wër xaalis. mu ne lii moo gën a dëgër preuve ay ñaar ñuy seede ndax ñiy seede mën nañoo juum iqraar waa ji waa ji avoué mën naa avoué loo xam ne dafa juum waaw ndax ay information rek lañ te nag information yatatarraqu ilayhima as-sidq wal kadhib mooy que ça ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo ne gis nañu ak waa ji ne man maa sàcc information la te information wax dëgg ak ñàkk wax dëgg da ciy possible mu ne nag wa wujudul maali maahu nassun sarih la tatatarraqu ilayhi shubha alors que trouver gi ñu trouver alal ji ji réer ji ñuy sàcc bopp ji ñu sàcc ci loxo waa ji mais loolu moom texte la bu leer lii moom dafa leer nañ boo xam ne dut amu ci benn lënt lënt amu ci waaw ñu ne waa imaam Ibnul Qayyim euh, bon parce que parce que euh, léegi léegi am na benn affaire euh, dafa am benn affaire boo xam ne fokk nga leeral ko mais sa lii nii nga wax fan la tegu mu ne mais qissatu Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam ak mbokkam yi alayhimu salaatu wassalaam bim naan leen tallaahi laqad alimtum maa ji'naa li nufs biñ ko wa maa kunnaa saariqiin mooy biñ mooy qissatu Seydina Yuusuf bi leen waa gaay tabee ayyatuhal ayr innakum la saariqoon mooy ba bam ba mu réerlee mooy te loolu am pexe la waaw wa kadhalika kidna li yusufa loolu pexe mooy euh, en fait euh, ba mu xamee ne ñii ay frère am lañu mooy ñi ko sànni woon ca ca ca teen ba te ñoom xamuñu ko entre temps nekk na kilifa Égypte ñoom ñu jógee ardu Palestine ñëw parce que ñàkk gi ñu ñëw ngir ñu dimbali leen ñu ñëw Seydina Yuusuf xàmmee leen comme que moom ci trône bi na ne léegi ñoom nag xamuñ ne seen rakk ji seen frère bañ sànni woon ndeke moo mujjul mekk nekk fii mu mujj lan lañ def nekk na kilifa bu mag ca Misra waaw ba Al-Aziz di ka jiite woon Misra jox ko fa ay post yu baax mu jiite lépp lu jëm ci trésor terrestre yeeg économique yooyu mu xàmmee leen te gaay xàmmee wuñ ko mu ne leen nag bu ngeen fiy ñëwaat beneen yoon ngir ñu dimbali leen jox leen lu ngeen dunde na ngeen indiwaale ñu laaj leen ñu ne ñoom am nañ ab frère mu ne seen frère boobu noon fa des na ngeen fexe indiwaale ko ci gàttal daal liñ def ba indi ko ba Seydina Yaqub alayhi salaam d'accord ñu indi ko biñ ñëwee mu gisee frère bi ne ko est-ce que xam nga ne man maay Yuusuf maay sa frère bi sa grand frère wax ko ne ko man la buur yàlla moo ma defal lii ba ñu ma sànnee ca teen ma fii laa mujj tey nëbbal mbir mi mais waxu ko ñeneen ñi mais nag pour mu récupérer frère am ngir ut benn lu mu mën a tege plan bu mu teg ngir mën a indi bàyyam ak ñépp fii dafa jël li nga xam ne moom lañ leen doon nattale mu def ko ci saaku frère bi saak bi nga xam ne moo def nourriture comme que ay ay ay caravane lañ yoroon ku nekk da ngay yépp yi ngay yépp yooyu saak yi ngay toog teg ko ci kaw gëléem yeeg yooyu ku nekk léegi nag bosu saak bi frère am ne woon mu def ci pot biñ doon natte bi ñu génnee tàggatoo di dem ñoom ñépp mu am ñu mu yónni nag ne leen dem leen dabi leen ndax suwa al maliki dafa réer mooy kaas comme genre muurum koor yu mel noonu ñuy natte quoi li buur bi di natte dafa réer te yéen a fi jóge léegi kon nag ayyatuha al-'ir ay eh, yéen caravane bi taxaw leen ndax innakum yéen dëgg-dëgg la saariquuna ay sàcc ngeen léegi ñu ne ko xam ngeen ne ñun ñëwuñu tallaahi wat nañ ci yàlla yéen ñi ñu dab nii ci yoon wi ñu wax lii ne ñun ñëwuñu fii ngir di fi yàq misra te nekkuñ ay sàcckat gaa yi ñëw commencé ñu ne boo bëggee ngeen fuye ñu fuye commencé ñeneen ñi mujjee ki ci gën nekk xale finalement mu génnee ko ci saak boobu nag léegi nag ka gaay naan in yas in yasriq faqad saraqa axun lahu min qabl fa asarraha yuusuf fi nafsihi walam yubdiha lahu alayhi wassalaam gaa yi naan bu dee de daa sàcc mooy kon amoon na frère bu njëkk bu sàccoon lool mooy <laughs> comme que moo doon frère am Seydina Yuusuf <laughs> mbir mi nag xaw ko metti metti ko ci xolam mais metti na ko mais wanewul si wanewul ne dafa mer ci biti comme ñoom ñu xam ko ñu ne mais Imaam Ibnul Qayyim léegi rahmatullah alayhi mais ana sa dalil fii ñu ne mais lan moo tax ñu euh, Seydina Yuusuf jàpp frère am bi ñu indiwaat leen parce que liñ doon seet la fekk ci saagam lool kay day wane ne mooy preuve bi gën mag mook liasse de yi cinquante mille francs yi yi ñu fekk ci loxob sàcc bi mais benn la na Seydina Yuusuf jàpp woon kële noonu lañu ñu jàppe waa ji loolu nag kon day doy ngir ñu mën koo teg pen bi day mel ni mu ne woon maa def te moo gën a dëgër preuve lii moom mooy dayoo je raayatul na voilà wa raayatul bayyina an yus yustafaadu minha dhann mu ne gis nga bàyyi na preuve lu mu toll toll mën naa mooy preuve njortu ko ne du peut-être njuumte am ci man naa ne waaye wa amma wujudul masruq bi yadi sariq fa yustafaadu minhu al yaqin kanta alhamdulilah ñu trouver li ñu sàcc ci loxoy ki sàcc loolu moom dañ ci lim ñuy jariñ mooy ne lii moom mooy mooy lii certitude la quoi presque certitude la mais lool imaam Ibnul Qayyim par exemple wax jii lañ euh, mooy waxu waa jumhur léegi léegi wax di mooy ban moo gin a dëgër dañ naan waxu waa jumhur mooy li gën a dëgër insha allah comment ça nga mën a waxe moo gën a dëgër ma ne si insha allah mooy li parce que euh, trouver mbir mi ci loxoy mais est-ce qu'il n'est pas possible ba léegi dama lay wax lu possible mais nit mën na sàcc dara ñu koy dàqi mu daw sànni ko ngir gaa yi bañ koo trouver ci moom mu daw gaa yi topp ko mu rëcc am ku fa for ko loolu man na nekk for ko di dox ñu ñu ñëw fekk xaalis bi ci billet yi ci loxoom est-ce que loolu man da ne nga ma sii <laughs> mais loolu nag lañ lay wax loolu nag fekk mu ngi am ci affaire yi mooy ne loolu noonu dafa manula loolu du preuve bu tax loolu mooy xar yi na kese fekk nañ affaire bi ci loxoom loolu kon doyul waaw ah, waa léegi nag gis nga nag <laughs> am na nag lu des mooy këne hein euh, waa léegi imaginons que ne <laughs> eh, lan ngay tontu waaw kay lii laa lan ngay tontu ci waxu kii bi imaam Ibn al-Qayyim bi hmm? lan nga ciy tontu parce que imaam Ibnul Qayyim kat li mu wax li mu tegtaloo ci xadiis Seydina yu ci bokk euh, alquran qissatu Seydina Yuusuf ak mbokkam yi loolu nan nga ciy tontu dañ la loolu moom moo gën a neex a tontu moo gën a neex a mooy ne yow alquran bañ na ba ne wa kadhalika kidna li yuusufa alquran suñu boroom nee na lii pexe la moo xam ne maa ko jox Seydina Yuusuf ngir mu mën accéder ci am ci frère am ba mën a jot mooy mbokkam yi noonu noonu la def loolu am pexe la bu ko yàlla tegal waaw kon kay mooy yow lool boo seet rek xam ne est-ce que est-ce que dañ mooy dañ lay laaj affaire bi est-ce que yow foog nga ne frère Seyna Youssouf boobu àttey sàcc moo moo dal ci kaw moom yëgul bi ñuy dugal affaire bi mu ngi mel ni loolu moom lii moom moo gën a simple imaam <laughs> imaam <laughs> Ibnul Qayyim affaire affaire côté bii nii da koo seetluwul mais bu ko seetluwoon insha allah affaire bi doon a xam ne teg tegtaloom bii dese naa dese naa dëgër par rapport ak waxu waa jumhur ndax lan parce que mooy dañ ko doon delloo laaj bi rek ne ko yaa imaam yaa shaykhana li ñuy laaj mooy. Euh, imaginons tey euh, mu am lu réer fii mu am lu réer fii ñu nekk fi mbooloo am benn waay jàll di koy fekk ki ko sàcc du réer sax daa am ko sàcc jël ko dugal ko ci poosu jàmbur te waa ji yëgu ci dara ñu ne nañ fuye gaa yi biñ ne euh, nañ fuye gaay ñuy fuye gaay ba trouver ko ci poche kooku est-ce que loolu dañu naan waa ji moo sàcc quand parce que affaire bi mu ngi ci poche bien sûr que non bien sûr que non moom dañ koo def ci poche xamu ci dara bi ñuy fuye mu ngi naan ñëw leen fuye leen non fuye yëkkati loxoom di xaar ñu kii làmb daj mais manuñ ko ne sa waay c'est fini léegi ci kaw lii kaay ñu dagg sa loxo ndax xari na la que ne mbir mi fekk nañ ko sa poche au au moment où possible na nit jël ko dugal ko poche bu nee man defuma ko day doy képp kenn du ko def dara bu waatee kenn du ko def dara mu ne waa ngi waat yàlla ni defuma ko jëluma ko nu mu trouver sama retrouver wu sama poche xaw ma waaye man jëluma ko kooku kenn du dagg loxo parce que quand mooy ne waa sàcc il faut ndax loolu waxoon nañ ko sànq mooy il faut mu nekk koo xam ne am na sax ñu ne loolu ci charte la mooy mu nekk loo xam ne moom moo ci jublu sàcc te loolu bi ñuy wax ne bi ñuy wax subuha yi que waa ji nga xam dafa dem ki ki ko yoreel di ko dawloo war koo fay di ko dawloo te mu am nuñ ko fay mu dem jël ko kooku yéeneem du yéene sàcc kooku kenn du non seulement. mooy subhaay alalam la mais tamit subhaay kooku yéewul benn ke moom mbir mi xasdam jubluwaayam mooy sàcc kii itam mais amul yéene sàcc te sax du moom mais dafa retrouver day dafa dañ ko fekk poosam ci kaw loolu duñ ne waa ji parce que duñoo trouver affaire bi sa poche ça ne suffit pas ça léegi nag kon lool la kon léegi bu ñu amee ko mooy toppal kii bi gis nañ définition sàcc hein condition yi nga xam ne ñoo war a rempliru ci sàcc bi ak condition yi war a rempliru ci li ñu sàcc ak façon bi mu ko sàcce mooy ci nëbbatu laa wajil ixtifa gis nañu ñaata alal jooju mooy il faut mu nekk loo xam ne lu ñu mën a moom la mais mu mat nisaab rubu dinaar yooyu yépp bu ko bu ko bu matee ñu xool waa ji sàcc ñu gis ne mukallaf la waaw te amul benn subha bu dugg ci mbiri ñu gis ñu gis lan ginnaaw bi ñu gisee lool mooy lan lañuy saxale que diw moo sàcc mooy mu ne maa def maa sàcc wala mu am ñaari seede yu ne gis nañ ko muy sàcc yu wóor ay jullit nekk ay gor te wóor ñu ne ñoo ko gis muy sàcc léegi nag bu loolu amee nag ba lépp leer nag ñu wara a dagg loxo waa ji comme ko xam nañ ne àtteem mooy ñu dagg loxoom loolu mooy àtte bi ndax alxuraan moo ne as-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min Allah wallaahu aziizun hakiim ah, léegi nag masala day ñëw mooy ana fan lañuy dagg ci loxo bi lépp leer na waa ji nee na maa sàcc amul pression màndiwul deful dala waaw ah léegi ana fan lañuy dagg ci loxo bi loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuute dañ cee wuute hein si am na ñeenti wax ci fu ñuy dagg si am na ñeenti wax waaw léegi ñeenti wax yooyu mooy la bu njëkk bi te mooy waxu waa jumhur wala walla walla walla wala nañ bàyyi wax waa jumhur ñu def ko par par kii loo xam ne eh, parce que loolu moo gin a neex a jàpp mooy jóge ci kaw di wàcc ci suuf mooy kaw loxo bi loxo bi nag bu ñu ko waxee xam nga loxo bu ñu ko jooyalee day tekki lépp mooy adul bi sa'id bi mooy fi ñu naan doole ji ci kaw mbagg mi lay jóge mooy diggante mooy articulation mbagg meeg loxo bi foofu ba ci catu baaraam yi loolu lépp loxo la tudd est-ce loolu lépp lañuy dagg ba bu ko defee waa bu kiiwatee bu solee yére mooy mbagg mi ci boppam foofu yére bi lay kii du am même bu solee courte kenn du mooy loxo dootu fa am wala boog fi ñuy dagg mooy mirfaq yi mooy buy jàpp fi muy raxas ba ci bu commencé ci baaraamu loxo yi conc bi est-ce que ba ci conc bi foofu lañuy wala boog conc bi lañuy dagg mu jëm suuf wala boog mooy buy jàpp fi muy raxas ci ñaari kii yooyu euh, articulation ñaari kii yax yu génn yooyu ci loxo bi nga xam ne buy yëngal loxo bi loxo bi muy jàppe bu fi muy raxas fi buy commencé jàpp kaf fay bi est-ce que foofu noonu lay dagg walla bo baaraam yi lañuy dagg loolu mooy laaj bi dañ naan la yi ñu wax ni yépp ñeent yi yépp am nañu ko wax am na ñu ne fi ñuy dagg ah, ci loxo bi alxuraan ne faqta'u dagg leen aydiyahuma seen ñaari loxo yi sàcc bu góor beeg sàcc bu jigéen bi am na yu njëkk ñu ne foofu lañuy dagg mooy ci mbagg mi waaw am ñeneen ñu ne déedéet mirfaq yi mooy ci conc bi lañuy dagg fi conc bi nekk foofu noonu lañuy dagg te buy jàpp foofu la ndox mi yem mooy raxasu farata bi sinon booy tàmbalee jàpp loolu ngay njëkk raxas ci sa loxo yi ba ci kaffa yi kaffay ni yooyu ngay raxas loolu noonu sunna la voilà moo tax après kuy jàpp bi nga ñëwee di raxas raxas sa xar kanam wala raxas say loxo commencé ci après doo raxasaat sa sa loxo yi nga sa kaf mooy sa loxo yi fi ngay lekkee fi ngay dànke foofu raxasoo ko am baaraam yi ndax raxasoon ko sànq mooy yow sa jàpp ma soo jàpp sa jàpp baaxul parce que fépp jàpp boobu raxas bu njëkk bi sunna la te yow farata bi kon yow ma soo raxas ma soo jàpp am ñu ne nag fi ngay dagg mooy diggante mooy da ngay dagg ci foofu noonu ñuy raxas booy jàpp farata bi ci kaw conc bi am ñu ne déedéet ci kaff yi lañuy dagg am ñu ne non non li ngay dagg mooy catu baaraam yi mooy mooy kii fi ñu saxe baaraam yi fi ñu saxe foofu ngay dagg loolu kese la mu jeex hein léegi <laughs> ana lan mooy li gën a dëgër <laughs> xoola <laughs> imaam alxaafis ibn xajar tudd na affaire bi ci Fathul Baari mu ne mu ne wa axada bi zaahiril awwali ba'dul xawaarij mooy kan moo wax ne ci mbagg mi lañuy dagg mu ne loolu ñu jël ci li feeñ ci wax ji ah ci ci wax ju njëkk ji mooy que ci kaw mbagg mi lañuy dagg lenn ci xawaari ji xawaari ji moom benn ferqa daal la la woon waxoon gisoon nañ seen maam waaw mi ne woon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam jubal ndax yow juboo dinañ ko gis yi dinañ ko gis Xunayn insha allah Zul Xuwaysira al-Yamani alayhi min allahi ma yastaxiqu sayaxruju min di'i haaza ar-rajul qawmun tastaxiq tastaxiq tas tas taxqiruuna salaatahum salaatakum ma'a salaatihim wa siyaamahum ma'a siyaamikum waaye ñoom ñoo gina a torox ñoo ñu yiis ñi nekk taxta adimi sama te ñoom ñooy kilaabu ahlin naar kon xam nga waxu ñooñ moom taxul ñuy wax leen ñoo ne ci mbagg mi mu ne lii nii wa nuqila an Sa'id ibn al-Musayyib wastankarahu jamaa am na nag ñu ne sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib bu mag boobu dañuy nettali ne moom moom wax na ko mais mais lii boroom xam-xam yu bari dañaa non sa non Sayyidna Sa'id ibn al-Musayyib masula wax lii de mukk ñaareel bi mooy ñu ne ci mirfaqayni ci conc yi foofu noonu conc yi nekk fa ngay dagg mu ne laa na'lamu man qaala bihi fi sariq gisuma ku wax foofu que xam ne ku ñu man ne diw moom moo wax lii ci wàllu ku sàcc ñu war koo dagg mu ne wasaalisu qawlul jumhur wa naqala ba'duhum fihi al mu ne kantaa ñetteel bi mooy bi ne ci kaff yi mooy fi kaff yi kii mafsalul kaffa yi ni mooy fi articulation kaffay bi mooy mooy sa tenq yi boo leen di yëngal tees du foofu noonu booy jàpp fi ngay raxas ba foofu booy débuter jàpp nga xam ne raxas sunna ba foofu ngay yem ñu ne foofu lay dagg loolu nag mooy waxu waa jumhur waaw ci madhab madahibul arbaa yi loolu lañu wax waaw dañ ko mooy alkuwoo voilà loolu mu ne ñenn ñi sax toxal nañ ni lii moom ijmaa la këne foofu lañuy ñuy dagg mu ne ñeenteel bi nag nuqila an ali seydna ali radiyallahu anhu wastaxsanahu abu thawr wa rudda bi annahu laa yusamma maqtu'ul yadi lughatan wala 'urfan bal maqtu'ul bal maqtu'ul asaabi' hmm? léegi ah ñeenteel bi tamu ne mooy fi baaraam yi saxe lañuy dagg lool kese lañuy dagg ñan ñoo wax loolu ah, mu ne loolu de dañ koy toxal di ne Seydina Ali da koo wax radiyallahu anhu ne lii moom dese na wérul ci moom mu ne nag wastahsanahu Abu Thawr imaam Abu Thawr radiyallahu anhu mbokk ñoom imaam Abu Hanifa la woon imaam Abu Thawr ci boo nekk nga grand boroom xam-xam fiq yi fiq yi ah moom Euh, mu rafetlu lii waaye dañ koo delloo que ne loolu moom ku ñu dagg loolu kenn du ko wax maqtu'ul yadi duñ ne ku ñu dagg loxoom mais ku ñu dagg ay baaraamam lañ koy wax voilà kon loolu mooy li nga xamante ne insha allah waxu waa jumhur nag mooy li nga xam ne mooy li ci gën a dëgër mooy li ci gën a dëgër ndax dañuy tegtaloo ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da koo def ci ki ci naa bu Bakar boobu waaw këne tamit yonent bi aleyhi salaatu salaam it def na ko te tamit jële nañ ko même bu dee na xadiis boobu ñu jële ne say yonent bi aleyhi salaatu def wiru këne tamit Seyna Abu Bakar ak Seyna Omar dagg nañ foofu lañ dagg ca ña sàccoon seen jamono ñu daldi leen dagg foofule voilà ah léegi kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër insha allah kon mooy foofu lañuy dagg euh, léegi nag léegi mooy mais ban loxo lañuy dagg gauche walla droite mooy waajoo xam dafa sàcc hein fan lañuy ban loxo lañuy dagg buñ ko ndee ginnaaw bi ñu xamee ne ab mooy ci articulation ten tenq yi foofu lañuy dagg ci kafu yi loxo ndejoor bi walla loxo càmmoñ bi boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ne loxo ndejoor bi lañuy dagg kanta imaam ibn Hazm rahmatullah alayhi dane loolu dañ koo sopp kese waaw mais warul mooy du loo xam dañ naan lii la ñuy commencer obligé waa jumhur nag ne obligé foofu lool la ñuy njëkk a commencer ndax lan ñu ne leen waa léegi ñu ne loolu moo rek insha allah mooy li gën dëgër ñu ne ndax imaam Abdallah ibn Mas'ud façon njànginu alxuraanam bi mu amoon mooy faqta'u aymaanahuma as-saariqu was-saariqatu aymaanahuma nga ne wee loolu du alxuraan ñu ne alxuraan boobu noonu sûr c'est bien que du alxuraan bii mais comme que sanadam wér na hein comme que wér na mooy li ñuy wax dañ naan day lay ci yu mel nii bu wuute amee ci aaya bi lan lay tekki façon njàngin yooyu nga xam ne ay shudud la shaz la loolu noonu day permettre ñu xam ne ah kon lii lay tekki mais du alxuraan joo xam ne kenn mënu koo jullee kenn mënu la julli naan was ko was-saariqatu faqta'u aymaanahuma loolu déedéet voilà kon sauf ko ci yu mel nii pour tegtaloo ak pour yooyu mën na laa ak gina dëgëral sa dalil man na la jàppale fekk nekkul ne loo xaman fekk mu ngi nekk loo xam ne lu wér la voilà léegi waa ju wóor nag dañ mais waajoo xam ne léegi kon loolu mooy li gën réeru mais waajoo xam ne nag moom dañoo dagg loxoom mu mu mu récidive bu ñëwee boobu waa jumhur dañ ne kooku moom bu ñëwee deuxième fois loxo ndejoor beneen daggoon bu ñëwaatee sàccaat lu tolaat noonu comme lool condition yu réunir tànk càmmoñ bi lañuy dagg waaw ci jaawat la <laughs> am na nag ci ki euh, boroom xam-xam yi yoo xam ne dañ ne bon kooku dañ koy duma ko waaw kooku dañ koy duma mais duñ ko daggaat mais loolu wax jooju dafa desee dëgër dafa defee dëgër dafa desee dëgër léegi loolu daal lay deme léegi nag bu récidive kook bu mujj bu kiiwul ñu daggaat ci beneen loxo bi beneen tànk ci bi bu demee nag ba amatu ci benn nag kook ay duma rek lañ koy def mooy waa ji moom moom moom balaxal ma moom ci yëf yi moom mooy kii yii wuu moom loolu lépp faju taxul mu daldi mu daldi continuer di def li nga xam ne moom la doon def Eh. kon loolu ay masala la yu jëm ci wàllu sàcc ci wàllu sàcc xam naa nag kon tey insha allah eh, dañuy xam naa on a gis nañ l'essentiel am na masala yoo xam ne nag dugguñu ci ci wàllu sàcc masalaay sàcc ba léegi mais siyamaa lañ ko lañ ko bàyyi siyamaa mooy ñoo ko tey bàyyi ko sinon euh, euh, euh, day gën yàgg mais foog naa li ñu wax nii ci li ñu wax nii fii kifaaya doy na doy na dinañu doy pour li jëm ci wàllu àttey sàcc ak li jëm ci yooyu wallahu taala alam léegi <laughs> mu des xanaa tije benn affaire li nga xamante ne nii moom la ñeen ñi naan mais attends parce que mais ñooñu sax ah non loolu tudd ko wax <laughs> ñoo jarul tudd noo jaru ko parce que dañuy gën a yàggal rek ta wax yenn zanadiqa yi moom jarul sax nekk fii saa yi di leen may ëkku ko wax nañ leen suul noonu kon insha allahu taala ci kaw noonu kon jeexal nañ li jëm ci xaddu sariqa muy pen bi jëm ci sàcc léegi nag ginnaaw sàcc ban la jël ban la ñuy jël ginnaaw sàcc mooy yiñ liboon euh, mooy xaddul xiraaba xaddul xiraaba te ki nga xam ne lan la moom dokkatu da moom day dokki ab agresseur la mooy xuttaawu tariq rek gaa yi nga xam ne ñooy semer le trouble le désordre et waaw qui verse le sang des innocents pour leur vole une petite somme wala yu mel noonu di nangu seen alal yi di laaj gaay ma di leen menacer ku leen joxul mën nañ la faat waaw ba tax nit ñi kenn nekkatul ci aafiya ak afwa ci aafiya waaw moo xam gaa yi ci biir ville bi lañ nekk comme Dakar nekk côté Petersen garage Petersen di fa semer le désordre mu nekk daal ab no man's boo xam ne zone de non-droit flics yi duñu fa ñëw ndax ñemewuñ faa ñëw buñ fa ñëwee gaa yi guet wala mu nekk Pikine nekk ci côté raay bi di fa def lu leen neex kenn ñemewul def lool wala Caaroy Gaar wala Thiès wala Diourbel wala yu mel noon di semer le trouble waaw waaw wala ñu nekk ci biti dëkk bi waaw di def nag seeni incursion nag léeg-léeg ay asu sax nga koy tudde hein ay aso dañuy jékki rek bu ñu soxlaa rek def benn groupe agsi ci biir dëkk bi hein daldi semer le désordre daldi dévaliser nit ñi hmm daldi semer le désordre am na lu ma fàtte woon masalaam est-ce que waa ji sàcc bu ñu ko jàppee dafa war a delloo li mu sàcc loolu li gën a dëgër mooy da koy delloo koy voilà da koy delloo duñ ne teg nañ ko pen bi ci c'est fini day delloo lim sàcc loolu mooy li gën a dëgër insha allah que ne da koy delloo malgré liñ ko jàpp kon xaraaba gaa yooyu la ñu gën na a xame ci suñu jamono les les agresseurs les bandits de grand chemin waaw ñooñu insha allah nag ci jataay bii di ñëw ñooñu la ñuy gis façon boobu mooy nag lan mooy kon léegi xaraaba moom parce que guddewul comme euh, du nekk nekkul masala boo moom moom guddewul comme ni sàcc nii gudde te tamit le fait que gis sàcc day yombal yeneen yi yi xaw a niroog moom hein léegi nag euh, moom euh, kon lii mooy xaraaba mooy dagg kotu yoon yi di menacer la paix des gens di de di attentat à la sécurité des gens et à la vie des gens ngir alal bi ñuy yaakaar ci ñoom nga xam ne vraiment gars yi dañoo mujj ba foofu xam nga loolu day am am na zone yoo xam ne Sénégal ak France France am na zone yoo xam ne zone de noo droit la boo fa nee flic yi ñemewuñ faa jaar wala buñ fay jaar dañuy accélérer te duñ jege ndax gaa am na ñu ma dégg ñu naan gaa yi toll nañu man nañ laa jël sax ab lavabo ab kii ma naan lavabo machine à laver mën nañ koo tëmbeel ci oto police yi wala yu diis yooyu mooy ñoo xamante nii mais personne n'a plus l'audace de dire quoi que ce soit sinon. tu risques d'être tué ou massacré nga xam ne gars yi dañuy nekk nag sur leur loi di fa semer le trouble ñoon ñooy wala alxiraaba hmm voilà léegi ñooñu ñan lan mooy seen àtte bu ñu leen jàppee walla lool te ñu ko wax léegi nañ ko wax léegi rek mu jeex ñu pare ci nañ ko wax léegi walla mais li ñu dese dadaa bariwul cinq minutes cinq minutes ci des euh, damay ragal taf tafee ko après moom mu nekk loo xam ne duñu ko yox àqam dëgg-dëgg waaye incha mooy mooy le fait euh, wax nañ lan mooy définition xaraaba ah lan mooy xaraaba parce que ci xaraaba ci boppam ci en ci xarb la jóge gis nga xaraaba wala xiraaba ci xarb xare ndax li ñuy def vraiment mooy xare waaw nga xam ne mais vraiment gars yi duñ mën a ne ci jàmm xaarabahu muxaarabatan wa xiraaba xare naag moom xiraaba alxiraaba pas xaraaba xiraaba voilà wala lool benn la boo xam ne man na faa jóge moobu wala ci xarab alxarabu te alxarabu mooy mooy ak jël waaw mooy nga këf alalu jàmbur confisque ko nangu ko mooy salbu rikki waa ji jël mbir waa ji rikki sax mooy loo xam ne am nga ci droit comme ñu naan wàllu yu sàngam dañ koo rikki <laughs> rikki lañ ko def mooy eh, eh, ya ko la ko yàlla joxoon da koo nangu walla iyaazu billaah mais ñi du loolu lii moom mooy sa alal la ñu ñëw nangu voilà loolu nag mooy nekk ci yoon yi di rey ak semer le trouble tey nangu li nga xam ne mooy alalu gaay ci loo xam gaay duñ ci nekk di kii ah, dañ leen di xame ni fii zone bii gaay ko yor léegi nag loolu it dafa am ay ay kii lan mooy àtteem ah loolu suñu boroom subhaanahu wa moo leeral que ne lii ci kabaa'ir yi la bokk parce que moo ne ci suuratul maa'ida ba'da a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim innamaa jazaa'u allaziina yuhaaribuuna allaha wa rasuulahu wa yas'awna fil ardi fasaadan an yuqattaluu aw yusallabuu aw tuqatta'a aydiihim wa arjuluhum min xilaafin aw yunfaw minal ard zaalika lahum xizyun fid dunyaa wa lahum fil aaxirati 'azaabun 'aziim suñu boroom le moo leeral yëf yi inna alladina yuaa innama jazaau mu ne dëgg-dëgg li nga xam ne mooy payu ñi nga xamante ne nii yuxaaribuuna allaha wa rasulah ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy xare ak buur yàlla euh, wa yas'awna fil ardi fasaadan tey dox ci kaw suuf di fi sëme di fi doxe lu ñaaw akuk yàq ñooñ li ñu def mooy an yuqattalu waaw ñu rey leen bu ñu leen jàppee aw yusallabu wala ñu daldi leen crucifié daaj leen aw tuqatta wala ñu dagg aydiyahum seen loxo yi wa arjuluhum ak seen tànk yi min xilaafin ci jàllawle jàllar bi leen aw wala bokk yun faw ñu daldi leen exilé minal ard ci suuf si ci réew moomu daalika lii lahum xizyun ñeel na leen ak gàcce ak ak gàcce gu leen di dal gàcceel leen ci mbugal mii ñu leen mbugal yenn ci yii ñu leen di teg fi duniyaa fii ci àll aljana walahum te ñeel na leen fil aaxirati ci ax alaaxira adabun azim mbugal mu tara tara tar mu ngi leen di xaar waaw bu mbugal mu tara tara tara ngi leen di xaar léegi nag ci jotaay biir ñëw insha allah ginnaaw bi ñu xamee lool nañ ñëw ci chartu euh, ngir bu ñu leen jàppee loolu ana yan mooy condition yi nga xam ne ñoo war a remplir ci ki nga xam ne dañ ne ci groupe bandits yi la bokk waaw waaw nan mooy chart yi nga xam ne ñoom ñooy ñooy réunir ci gaayooy ngir ñu ne ñii ci ñii def ci xeraaba ñi nga xam ne ñooy teg ñooy xeex yàlla ak yonent bi aleyhi salaatu tey semer le trouble ci lañ bokk waaw ak lan mooy mooy xam nga mbugal yi ñu leen di teg wax nañ alxuraan wax na ko ci aaya bi hmm? est-ce loolu noonu mooy choix la ndax aw yi aw yi wala boog mooy boo ci def baax na hmm ah loolu noonu tamit dañ koy gis insha allah ah ak buñ leen est-ce que buñ leen jàppee avant avant bi ñu leen jàppee fekk ñu tuub ba pare ñu ne ah gars yi gëj nañ leen a dégg ñu def lañ doon def ñu dégg na si tuub nañ léegi nee ñu jàpp leen nuñ leen di def ak tamit bu dee ne biñ leen jàppee ci ñi nga xam ne jotoon nañu dal seen kaw ñoom hein Ah, jotoon nañu dal seen ñoom ci seen kaw ñoom ñu gis ci ñoo xam ne ñenn ñi dañoo dagg seen loxo yi ainsi de suite do est-ce que lool xisaas da ciy daw est-ce que dañ naan comme que am na ñu ngeen bënnoon seen bët yi tojoon seen kii yi nopp yi dagg njoof seen bakkan yi yéen it dañ leen di jàpp njoof seeni bakkan dagg seeni kii est-ce que loolu dañu demee noonu léegi nag masala yii nii yépp inshaa allahu taala moom lañuy gis ci jataa bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in